léegi nag al imaam alhamdulilah di mu ne saaminuha huitième wax yi ci diis yi waaw doomu yéefir yi moom génn àddina nekk xale waa ñun fuñ jëm parce que kat xadiis bi ñu nekk nii yoneen saa salaam am na yoo xam ne gars yi dañ ne ko dañ koo laaj te loolu nag mooy layu ñii nag suñu xadiis bi ñu nekk mu ne saaminuha juróomeelu wax bi annahum fil janna nee na ne xale yéeféer xale jullit xale yéeféer yu faatu te daju ñoom ñëpp àjjana la jëm waaye eh, lii la léegi mu ne qaala Nawawi te lii mooy mazhab imaamu Nawawi imaamu Nawawi moom lii la dëgëral ne ma ne xale bi yéeféer boo xam ne dafa génn àddina majeerul àjjana la jëm waaw loolu mooy liy dëgg laa wax man ñii maa ko man imaamu Nawawi <laughs> léegi moo imam al-Hafiz mu ne qaala an-Nawawi mu ne al-imam an-Nawawi de nee na wa huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi sara ilayhi al-muhaqqiq al-muhaqqiqun mu ne lii mooy jëmuwaay ci laaj bi ñu laaj fii jëmuwaay bi nga xamante ne mooy bi nga xam ne mooy bi wér te moom lañ tànn te ñi nga xamante ne ñoo segg ñoo segg bu baax li nga xamante ne mooy wax yi bii nii leen jël wax jii la li qawlihi ta'ala ndax wax bi nga xam ne moom la boroom bi nga xam ne daa kawe te yéegul wax ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mooy aaya quinze bi ci suuratul isra biñ la doon wax sànk ne imaam al-Haafiz Ibn Kasiir foofu la xadiis bi kii masala bi boroom bi ne ñun nekkuñu di mbugale lu ñu yónni bi yonent alayhi salaam léegi imaam an-Nawawi ne waaw wa ida kaana laa yu'adhabu al-'aaqil li kawnihi lam tablughu ad-da'wa fa li an laa yu'adhaba ghayru al-'aaqil min baabi awlaa mu ne bi dee ki nga xam ne daa am xel borom bi nee na du mu ma ko nag mu bañ ki nga xam ne amul xel di xale loolu kay <laughs> ku am xel lay wax ah. fekk yónnuwu ko yonent waa léegi ki amul xel muy xale bi faatu ràññewul waaye kooku kay ñàkk koo mbugal kooku kay à force jours yi <laughs> wala wala ñu ne benn mbir ngoog ci côté xel ak boo tegee loolu mooy ci xadis bi aay bi dañ ko jël léegi ñu ne wali xadisi samura imaamu Nawawi ne ak xadis yi naa samura bi mu indi fii te moom lañ nekk ci Riyad bi waaw ci baabu këri bi sawaay yi buntu bii di wax xaraamal bu ñu xaraamale explication muy xadis mille cent quarante six ñu ne nag xadis bii la xadis Seydina Samura bi da koy leeral waaw lu tax parce que xadis Seydina Samura bi lu ba alhamdulillah hein du dane man de damaa gis yeneen saa sam nee na góor googu ma gis bi ma àndeek ñaar ñooñu doon ma yóbbu mu ñëw benn jardin bu rëy ma gis ku nekk ca digg ba kuñ joxal man xaw ma ko xaw ma koo xàmmee ndax bo ndax ni mu joole ca kaw mu ne mu ngi wër fees del fa mu nekk ay xale yoo xam ne ma masumaa gis xale yu baree noonu léegi bi mu yi ba muy laaj ñaari malaaka yi te ci lañ yem nii ci xadiis bi nee na ma ne leen mais kii moom ak ñee ak xale ya koy wër mooy kan ñu ne ko kooku mooy Ibrahim waaw fa innahu ibrahim wa amal wildaan alladina xawlahu fa kullu mawludin fitra mooy képp koo xam ne dafa judd ci fitra ñu ne parce que ñii dañu ne xale yi it doon saa sam nee na kullu mawludin yuladu ala fitra jeex na képp koo xam ne juddu na ci la pureté originelle yow ci nga juddu moom lañ doon wax prédisposition yi boroom bi def ngir nga nangu dëgg di wàkkeelu ci yàlla di bëgg yàlla di dellu ci yàlla ak nangam ak nangam am nañu ko ki tekkee islam loolu am nul Qayyim te loolu ñu bari loolu lañ ko tekkee mais ñun jàpp nañ lii moo gën a dëgër rahmatullah alal rahmatullah alal jami que loolu kon comme que ñooñu ci loolu lañ faatoo mais mooy la pureté originale kon kay ñooñu dañuy delluwaat ci àjjana rek mu jeex ëcca aulieu problème ñoom ñu ne mbir maa ngi noonu ñu ne fii nii yoneen saa salaam dane malaaka yi dañ ne ko ñooñu ñooy xale yépp xale yoo xam ne ci fitra goog lañ faatu ci am riwaay boo xam ne mu ne lenn ci jullit ñi dañu ne ko waa yoneen saa salaam waa wa awlaadul mushrikiin waa doomi yéeféer yi nag fa qaala rasuulullah saa salaam wa awlaadul mushrikiin waaw ak doomi yéeféer tamit ñu bokk nañ ci ña ña newoon foofu la ña nekkoon ak moom waa laata ñu fi lañ yem nii moo tax ñii ni moom lii moom lii moom may waay gaay gaay lii moom gisu ko lu ko gën a leer da xadiis mu ngi ci sax imaamu Buxaari quoi <laughs> saa waay te bon imaam al-Hafiz ci kaw mu ngi doon wax di lii naan imaamul al-Hafiz al-Buxaari ni mu doxale boo seetloo pas loo xam ne dafa taxaw ne man lii mooy sama mazhab mais ni mu tëgge buntu yi ak ni mu indee xadiis yi day mel ni ci wax jii la jéng waaw waaw wallahu taala alam léegi wax jii nag mu ne ak xadiisu uh, amatu xamsa bi nga xam ne dane uh, moom dane xaalat moom dane mu ne imaam ahmad moo ko soloo ci isnaad boo xam ne bu xasan la imaam alxaafis na ne na bu xasan la nee na lan la wax moom amatu xamsa nee na dane yaa rasuulallah ndaw si dee na dama rax yeneen saa sam ne ko waa man fil janna yeneen saa sam àjjana kan moo fay ne qaala an nabiyyu fil janna yeneen saa sam ne ko képp ku yonent àjjana la jëm wa shahiidu ki nga xam ne martyr la dafa faatu ci yoonu yàlla àjjana la jëm wal mawluudu fil janna ki nga xam ne dañ koo jur mooy ab liir àjjana la walla koo xam ne majeerul ñu ne lu waay yow sa waay lii lii jeex na waay eh, eh, eh, xool leen lemoon les bagages après ñu dem suñu yoon quoi non non lii dafa leer quoi eh. lii dafa leer ñu ne leen lool ngeen am ñu ne da def na leen oh <laughs> eh, mooy xadiis bi nga xam ne al imaam Abu Ya'la da koo solo jële ko Anas lu mu yëkkati beneen saa salaam mu ne yeneen nee na sa'altu rabbi allahiina min dhurriyyati al-bashar an fa a'taanihim imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne isnaaduhum hasan la Anas ne damaa la yeneen saa saam ne damaa ñaan sama borom allahin léegi allahin ñoo ñaan bokk ci ñi nga xamante ni nii mel ni dañ naan ay waay yàlla lañ mooy koñal leen yàlla bokk ci njabootu aadama yi alayhi salaam mooy mindee fi <coughs> ñaan naa borom bi mu bañ leen a mbugal borom bi daal dina koy may imaam alxaam na xajar ne sanadam bu xasan la léegi sauf que léegi nan loolu mais lan lay tekki loolu dafa rox ci beneen xadis muy xadisu ibn abbas radiyallahu anhuma lu mu yëkkati tamit ba ci nabi sallallahu alayhi wasallam al imam al bazzar moo ko solo depuis li wax yëpp imaam alxaam na xajar moo ko wax jële ko ci al imam ahmad ci yoonu xamsa bint muawiya ibn Suraym mu jëloo ko ci ammataha qaalat mu ne qultu ya rasulallah man fil janna mooy xadis biñ gis sànq mu ne lan mooy ñan ñooy àjjana ñu ne nag lool kon day wone ne affaire bi loolu la ko wax waaw mooy xadis bi la en tout cas li ko leeral ci xadis ibn Abbas la bu nekk ci al-Bazzar loolu moo leeral foofu boo xam ne day wax lallaahin mooy ñi nga xamante ne ñooy awlaadul mushrikiin waaw mooy ñi nga xam ne Euh, doomi ay yéeféer lañ yoo xam ne ñu génn àddina boroom bi ne ñu mu may ko ko léegi kon ñii ne kon waaye yow ma ne moo la al imaamu Nawawi moom ca al minhaj moom nee na lii mooy li nga xamante ne muhaqqiquuna yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo xewtal masala bi lii nii lañu nangu jeex na jeex na jeex na waaw jeex na loolu mooy li nga xamante ne mooy wane ne lii mooy li nga xam ne mooy dëgër ci nettali bi ci ci kii bi waaw waaw waaw jeex na lii mooy li gën a dëgër te al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi waxoon nañ la dafa dajale woon foofu quoi ah hadis yi léegi kon Euh, euh, boo seetloo bu baax ñii lii lañu wax léegi nag mu des nañ ñëw euh, moom kon mooy waxu ñoom Imaam An-Nawawi ak ñaan ak moom léegi nag mu des ñu ngi ci lan huitième ah al imaam al xaafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne taasi'uha al waqf <laughs> neuvième wax bi mooy ñi nga xam ne dañoo taxawate nag ci sujet bi quoi yëyuñ ci yàbbi parce que bon. wax yi daal sawaay wuute na de liñ jële ci sa salaam daal wax yi dafa wuute am na yoo xam ne ñëw na ne àjjana lañ jëm loolu leer na waaw comme yi ñii mujj wax mais am na yoo xamante ne nii sawaay dana ñooñu seen bàyyi la ñuy àndal te lool yeneen saa salaam xam na xadiis yi nga tudd fii am na yoo xamante ne loolu wax te duñu xadis yoo xamante ne ndax ko dëgëruñu ah du waxoon nga fi sànq ima euh, imaam Abu Dawud bi nga doon wax waaw ñu muy muy premier euh, kii nu mu tudd euh, deuxième xadis bi mu indi bu Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha bi mu ne bi ma laajee doomu jullit ñi génn am na te majorun yeneen saa saa ne ñoom seen baay lañuy àndal hum min abaihim malaaj xale yéeféer yi mu ne ñoom ci seen baay min aba yi ci seen baay la ñuy àndal ba man ne mais amoon ñoom ñu dara mu ne borom bi moo gën a xam bu ñu dundoon lañuy ñuy jëfi waa mais ñu ne yii yëpp daal sa man daal ñun daal day tax duñ ci yëy yàbbi quoi waaw loolu position la mu ne ansuruha dixième bi al imsaak mooy ñi nga xam ne moom dañoo téye seen bopp sax nekkuñu fi sax di kii ci yii yëpp léegi nag sauf que fii imaam al mu ne wa fil farq baynahuma diqqa mu ne nag teqali diggante al wax ak al imsaak am na ab sew sew bu ci nekk parce que c'est pas la même chose loolu la bëgg a wax ah déet mu ne la si am na benn sew sew bu nekk diggante al waqf ki nga xam ne daa taxaw gis na dalil yépp li yóg yóg lii waaw mais mën na ñëw waxal la ne la. bon am na ñuy wax nañ lii ñuy wax nañ lii mais ñoom duñ ci duñ ciy jël benn position ñeneen ñi nag mooy yooyu yëpp daal dañ ciy arrêté seen bopp dañ ciy téye seen bopp quoi waaw dañ ciy téye seen bopp euh, léegi kon lii mooy fukki wax yi nga xam ne moom la al imaam al xaafid ibn xajar rahimahullahu taala indi am na benn xadis buñ doon bëgg a wax après mel ni dañ ko fàtte boo xamante ne day yokkati hadis boobu boo gisee waxuma la gis nga ñu njëkkoon a wax te foog naa waxoon nañ ne waxoon nañ la sànk ne ñoom itam bokk nañ ci liñ tegtaloo waaw wax nañ la ko mais ci lu gàtt mais sauf que gars yi dañuy ñëw naan mooy ñen naan naan loolu waxu xalaat jéeg loolu mais am na ci ñi nga xamante ne eh, ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne loolu lañ doon wax ah mooy que ni eh, non ñoom ci machi yi lañ nekk du waxoon nañ la ko ñoo xam ne dañ ne non ñooñu xam nga lan la mooy euh, dañoo nekk ci machia waxoon nañ la ne la wax jooju euh, li imaam ibn Abdul Bar ne loolee de jëfinu imaamu Maalik daa mel ni ci loolee la ànda voilà mooy keni borom bi daal jullit ak yéeféra ci waaye ay njabootam mooy Maalik yi ne loolu waxul julli xale julli ñi moo tax da gis ñoom imaam al ibn haj euh, ajon al-Nawawi rahimahullah naan mbir mi Euh, bu dee xale yu jullit ñi loolu ijmaa la mais loolu defe naa nekk ijmaa ah, du ijmaa ah. waaye xanaa déggoo xamaat yi ñaari xamaat yi imaam Ibnul Mubaarak imaam Ishaq ñoom ñépp te imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne lu ñu toxal la ci ash yi ne ñoon ci masiya lañ nekk sauf que ash-Shaafi'i boobu dañ ne ba ba mu des waxul xale yu jullit yi yu yu la loolu mooy wane ne kon ñeneen ñi la ñoom li ñu wax mooy jullit ak yéeféri ci yam xale yooyu ñoom ñépp ci coobare yàlla xam na loolu sànq waxoon nañ la li nga xam ne moom fa lañ ko doon teg muy Sayyidatu Aisha xoolal euh, après ñu pare côté yooyu après nag ñëw nag ngir def benn synthèse insha allah al imaam Abu Dawud euh, as-Sijistani rahmatullah alayhi dafa solo imaam Muslim sax solo ko mu sax imaam Muslim al imaam an ibnu Maaja ak lu jiitu woon sëriñu ñaar ñi ma njëkk tudd Abu Dawud ak imam Muslim al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jami' muy hadis bu wér Aïshatu Talha di doomu Talha ibn Ubaydillah mbokk Seydina Abu Bakar bokk ci al ashara al mubashirin bil janna gis nañ fa hadisam benn doomam ji jigéen dane jële ko ci Aïsha muy sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ummul mu'minin di ndaw euh, di ndayu jullit ñi mu ne utiya nabiyu xoolal xadiis bi xadiis bi boo ko indee après nga dégg li Imaamu Nawawi di wax après da ngay day xaw a gëllëgoo sa ñoom seen façon boobu même ak ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy dëgëral euh, Cheikh Ali Thiopi par exemple moom loolu la dëgëral ne mbir mi daal li ci gën a dëgër insha allah mooy wax bi ñoom Imaamu Nawawi wax que ne xale yooyu yëpp àjjana lañ jëm mais sauf que problème bi xoolal xadis bi nii te xadis bi nii xoolal mu ne utiya nabiyu sayyidatu Aisha nee na dañoo dikkal dañoo indil yoneen saa salaam bi sabiyyin min al ansaar yusalli alayhi dañ ko indil benn gone goo xam ne ci lamsaar yi la bokk gone la gu faatu ngir yoneen saa salaam julli ko daa faatu qaalat sayyidatu Aisha nee ta waxoon nañ ko bi ñuy wax ca kanam ci jaal bi qultu ma ne ah ya rasulallah tuuba li hada lam ya'mal sharran wa lam yadri bihi fa qaala aw ghayru dhalika ya Aisha inna allaha khalaqa al-jannata wa khalaqa laha ahlan wa xalaqaha lahum wa hum fi asbaabi aabaa'ihim wa xalaqa an-naara wa xalaqa laha ahlan wa xalaqaha lahum wa hum fi asbaabi aabaa'ihim mu ne man dama wax yonent saa salaam nag bi ñu indee gone googee mu ñëw waroon ko jullee te gone jullit la ci gone yi lansaar yi la yonent saa salaam di ko jullee kooku du ah. <laughs> Ah, ne ah, kii de ñeen la kii gone gii jëful xamul sax jëful lu ñaaw te xamul lu na ko ah Sayyidatu Aisha est-ce que leneen yow Aysa yëgal ne borom bi dafa bind àjjana bindal ko ñoo xam ne ñoom la def ñoo koy dëkke ay ñoñu àjjana waaye bind na sawara ah wa xalaqahaa lahum te bindal na àjjana ñoo ñële fii aslaabi aabaa'ihim fekk ñooñu ba leen di bind ne nit ñoom nitu àjjana lañ ah dañoo nekk seen diggal ñi nga xamante ne seen diggal bàyyi waaw wa a an-naar waaye it safara bind na ko waaw safara bind na ko wa xalaqa lahaa ahlan mu bind ñoo xamante ne ñoom ñooy waaye nekk ñooy nekk waa sawara wal iyaazu billah wa xalaqahaa lahum te bindool ne ñoom lii mooy seen destinée fa lañ jëm wa fi aslaabi aabaa'ihim te ñooñee ñu ngi woon ci seen diggal bàyyi waaw allahu akbar léegi nag lii nag waaw boo gisee bi mooy gone gone jullit la woon Sayyidatu Aysa wax le yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah xanaa aadu ah, leneen Aysa mooy nan nga mën a dogoo lool Imaam An-Nawawi moom bi muy saraa xadiis bi par exemple euh, moom dane tamit dinañ la wax beneen affaire euh, beneen affaire boo xamante ne euh, nañ ko wax léegi bala ñu ko sotee di ko fàtte mooy euh, ash-Shaykhaani rahmatullah alayhi non imaam Muslim moo ko solo imaam Abu Daawud ak seen sëriñ al imaamu Ahmad naka noonu la imaam Abu Iisa at-Tirmidhi beneen mbir boo xam ne en day xaw a remettre en cause affaire yi quoi mooy wax joo xamante ne wax bu catégorique ci mbir mi day xaw a compliqué ndax boo waxee sax ci leen am na beneen xadis boo xam ne wér na mais wax le contraire te bu boobaa mooy yow li nga mën a def mooy nga ne bii daa folli bee te yooyu amul amu ci. parce que ay xabaar la yu muy nettali yoo xam ne lii nii lay demee waaw nga gis nga ni mu wutee xoolal bii kay dañ naan yokk ci kaw mi xaraw euh, xar imaam muslim mooy xadis bi mu indi xadis yi yéma ah, buntu boobu kitaabul qadar baabu maana kulli mawludin yuladu ala al fitra ngir bañ a wax càllale yi muy xadis bu wér ibnu abbas moo ko jële ci ubay ibn ka'b radiyallahu anhu al ansari muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi Seydina Ubay sanguwaal ansaar boroom alquraan gis nañ fay xadiisam ci moom la ko Ibn Abbas jële ne woon bokkoon sëriñu Ibn Abbas radiyallahu anhuma radiyallahu anhum mu ne Seydina Ubay ne qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-ghulaama alladhi qatalahu al-Xadir tubi'a kaafiran walaw 'aasha la arhaqa abawayhi tughyaanan wa kufran <laughs> ne gis nga gone gi nga xamante ne Seydina al-Xadir moom la faat ca suuratul kahfi waaye ba mu rombee gone ya di fo Seynal Xadir daal di ñëw fekk benn gone ci biir gone yi mu daal di koy rey ba Seyna Muusaa ne i eh, way yow da rey gone goo xamante ne deful dara quoi yow kii lan la def est-ce def na loo xamante ne nii jar na yow yow yow yow de bu la gaa yi yi nga xam ne ñooy gérer yi fii bu li gisee yow di nga am problème xam nga quoi waaw <laughs> ah. <laughs> fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala qaal aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra noonu la ko waxe moo gam comme fii rek fantalaka ñuy yooy <laughs> Seydina Alxadir daal dañu dajeeg benn gone Seydina Alxadir alayhi salaam rey ko Seydina Muusaa ne ko mais yow da ngay rey gone goo xam ne deful dara bu teey bu sell deful dara tarayul benn bakkan amul lu mu def yow ëndi fi mbir moo xam ne mu ñu bañ laa ba Seydina Alxadir na ko waxoon naa ne yow mënoo ànd ak man ba mu koy leeral après loolu li ba ne ko wa amal gulaam fa kaana abawaahu mu'minayni fa xashiinaa an yurhiqahumaa tughyanan wa kufran fa aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa xayran minhu zakaatan wa aqraba rahmaa mu ne ko gis nga gone gama rayoon ngay wax gone googu ay waajuram ñu baax lañu woon ñu doon ragal nag mu puuse leen ci mbeew bu màggoon ak li nga xam ne mooy ak kéefër ñu bëgg nag borom bi ñu ray ko borom bi sopp leen jox leen beneen doom boo xam ne moo ko gën fuuf waaw bu baax waaw te mooy gën a jege ak yërmande mooy gën a am yërmande ci seen waajur yi xale boobu yoneen saa salaam dane gone boo gée di xabir faatoon dañoo kaste woon ke yéefar lay doon walaw aasha te cëy bu dundoon doon na pousser ay waajuram ci li nga xam ne mooy ak mbeew ak yéefar comme ni ko alquran wax léegi nag xam nga lii ak ak kullu mawludun yuladu ala al-fitra moom alors que gone gee tuuba moom dañ ko kaste woon ki yéeféer waaw mais loolu nu ngi deme noonee Allahu akbar léegi loolu euh, mooy beneen affaire la waaw mooy beneen affaire la boo xamante ne nii nag est ñëwul gëllëgoo sa affaire yoo xam ne day mooy da ngay catégorique ci mbir yi ne lii la est-ce que loolu nekkul loo xamante ne nii day xaw a defaraat day xaw a waaw Imam An-Nawawi mu ne maana non am mu ne loolu maanaa bi lii la <laughs> mooy gone googee xadis boobu moom fa yajibu ta'wiluhu qat'an li anna abawayhi kaana mu'minayn mu ne gone googee dañuy moom moom foo jaar dañ koy dañ koy dañ koy ta'wil ci lu dogu parce que mais ñaari waajurum gone googee alxatir alayhi salaam faatoon mais ay waajurum ñu baax lañ ay jullit lañ woon ay gëm yàlla lañ woon kon moom jullit la gone jullit la kon nag nii lañ ko man a interpréter interpréter gëndalee que wax ji kon lenn la maanaam mooy que ne borom bi tabaaraka wa taala xamoon na ne que ne bu nekkoon majeur yéefir la doon doon waaye tekkiwul ne moom jamono jooju la nekkoon yéefir waaw mu ne tag ci noonu doodu noon daw ci kawam atte yéefir yi wallahu alam léegi euh, sauf que euh, même bu dee mën nañu dégg lii mu wax mooy euh, de toute façon képp kuy observer di nga xam ne wax jii des na waaw wax jii mu wax nii Euh, des na quoi par rapport ak li nga xam ne moom la yeneen saa saa ne gone googee moom dañ koo kaste woon ne moom yéefir la waaw waaw loolu euh, tubi ak kaafiran moom dane mooy bu bu bu màggee lay nekk yéefir moo tax waaw lu mu ci man di demee mooy kon wax yaa ngi nii léegi nag mu des incha allah lan lañ gis ne moo gën a dëgër ci affaire yi ñun suñu côté ginnaaw biñ gisee wax yi yëpp dañuy gis ne gis nga wax yi ni mu wuutee waaw te côté yii bu ci nekk wiir na gis nga imaam gis nga Sayyidatu Aisha li wax xam nga fi fi imaam An-Nawawi jóge ne naan gone googu ay waajurum ñu baax lañu woon mais hadis Sayyidatu Aisha bi mu naan kookoye xale boobee ci lansaar yi ñu indi yoneen saasam di ko jullee ma ne ah kii de moom waaw ci yeneen riwaay la naan picc picc picc àjjana yi waaw ah kii de tuubaa lahu kii de moom texe ñeel na ko xamul lu bon ba di ko def yoneen saasam ne ko est-ce que du leneen Aisha <laughs> borom bi daa bind safara de utal ko ay ñoñ bind àjjana utal ko ay ñoñ te kooku jullit te kooku ma kooku jullit la woon la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waaw kon nag loolu noo koy booleeg suñu xadis bi nga xam ne lenn ci julli ñi biñ ko laajee ya rasulallah wa awlaadul mushrikiin fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa mushrikiin waa yonent bi alayhi salaam hmm? waaw euh, euh, doomu mushrikuuna yi nag mu ne waaw waaw doomu mushrikuuna yi mooy xale yi nga xam ne ñoo newoon te Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam léegi léegi fii euh, moo tax waxoon nañ la sànk ni li nga xam ne moom la imaam Nawawi naan ijma am na ajma mais nag dafa loolu wax ji dafa nuancé dana ajma man yu'taddu bihi min al-ulama al-muslimin ala min atrafi atfal al-muslimin fa huwa min ahlil janna li annahu laysa mukallafan wa tawaqqafa fiihi ba'du man laa yu'taddu bihi li hadiisi Aïcha haadaa waaw mais loolu moom mu naan man laa yu'taddu bihi loolu defe naa defe na nekk lu ñuy jàpp mu ne dajaloo na képp koo xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy sukkandikoo ci seeni wax ci boroom xam-xamu jullit ñi te ni képp koo xam ne gone jullit la bu faatu ki waa àjjana la bokk ndax nekkul mukallaf mu ne am na nag ci boroom xam-xam ñoo xam dañ ci taxawandi mu Euh, ñoo xamante ne ñoom euh, ba'du man laa yoo tëdd bi ñoo xam ne duñu sukkandikoo ci ñoom ndax xadiis Sayyidatu Aysa bi waaw mu ne wa ajaaba al-ulamaa bi annahu la'allahu nahaa an al-musaara'a ila qat' ila al-qatn min ghayri an yakuna indahu dalil mu ne amaana boroom xam-xam nee nañ amaana li tax Yonent saa salaam ne ko aw ghayru dalik ndax du leneen mooy da koo tere muy gaawtu di dogu ci mbir yoo xam ne amu ci tegtal bu leer waaw mu ne wa yahtamilu te day yenu annahu sallallahu alayhi wasallam qabla an ya'lama anna af'ala al-muslimin fil janna mu ne leneen muy yenu mooy yeneen sallallahu lii fekk jamono ji nga xam ne xamul ne woon jul xale julli ñi àjjana la ñuy ne waaye lii nii yëpp xam nga al ihtimalaat la dalil yoo xamante ne yow fi nga ko teg yëpp mooy foog naa foog naa foog naa te al ihtimal ad dalil ida tatarraqa alayhi al ihtimal daxalahu al ijmal wa batala alayhi al istidlal la bépp dalil boo xam ne dañ koo indi waaye waaye ka koy utiliser moom fi mu teg dalil yi mooy amaana amaana amaana loolu day lëmal day tax affaire bi lëmal day dootul leer te loolu bu ci duggee mooy di ci layooti di ci layooti day wadd day rot kon nag ci kaw loolu lañ la bëgg a wax mooy waxu ñoom imaamu Nawawi bi lu ñu mën a seetaat bu baax a baax a baax la parce que Sayyidatu Aisha li wax dafa leer nañ waaw mooy kii de gone la boo xamante ne ni dee génn àddina te jullit la waaw utiya nabi sallallahu alayhi bi sabiyyin min al-ansaar sallallahu alayhi waaw benn xale ci waa lamsaar yi lañ indi ngir ñu julli ko manaan tuuba li hada waay waaye texe ñeenal na kii yeneen saa sam ne ma awa ghayru dhalika waaw kon loolu yëpp lenn la mooy ngir war la ne mbir mi dafa compliqué léegi nag insha allah ngir tëj lan lañu gis ne mbir mi looloo ci gën a dëgër dañ naan la wax yii yëpp mooy ay catégorie lañ am na gone yoo xamante ne nii taloo insha allah mooy ñu ëpp àjjana lañ jëm mooy mushrikuuna yëg ak li nga xam ne mooy julli ñi parce que waxu ñoom imaam Ibnul Mubaarak bi loolu moom mooy bi nga xam ne ci wax yi fi jaar moo ci gën a moo ci gën a aslam mooy bi nga xamante ne moo ci gën a mucc mooy bi nga xam ne ci coobare yàlla la nekk <laughs> ñun yëpp parce que loolu moom wax jooju dugalaale na dalil yi ñu fiy wax yëpp mais pour nga détailler loolu mooy mbir mi dafa may catégorie yoo xam ne borom bi ku nekk am na ñoo xamante ne àjjana lañ jëm am na ñoo xam ne du ñu fa dem waaw loolu la te boroom bi mooy xakim bi nga xam ne ñun mënuñoo àtte woo naan bon borom bi mooy fa'alu lima yurid waaw la yusalu amma yaf'al waaw borom bi kenn du laaj li mu jëf naan lu tax mu def lii ak lii mooy xakim mooy ki xam mooy ki xereñ loolu mooy wax ji wax ji nekkul. bon ñun jàpp nañ ne nàngam ak nangam wala bon boroom bi nangam ak non waaw waaw non non wax ji du loolu wax ji wax ji du loolu wax ji mooy boroom bi mooy aji defaakoon lu ko soob waaw laa yusalu amma yafal wa hum yusalun kenn du laaj li muy jëf te ñëw ñin ñi nag dinañ leen laaj lu tax ngeen doon jëf nangam waaw moo tax boroom xam-xam yi di la wax ne borom bi bu jëloon ñépp sax ginnaaw biñ nee jaamu nañ mu dugal leen àjjana loolu ci maanu teem loolu lu baax la waaye bu tëjoon safara it dugal ñépp àjjana ci ngëneelam loolu it baax la waaw kenn du laaj li ma lu tax borom bi nga defal nii xanaa yorul ay jaam rek di def lu ko soob dëgg ci xikma la teg lépp te loolu lépp mu xikma la waaw li boroo yeneen saa sax ne allahu alam moo gën a xam li nga xam ne moom lañ doon jëf xam nga loolu mooy moo moo dal ñenn ñi ñu réer ñi te seen xalaat gàtt ñu naan moo boroom bi manula am lu tax parce que waa ji daa nekk xale souffrir il a souffert ba faatu quoi moom dafa judd rek am benn feebar boo xam ne ci noonu une semaine la def waaye souffrir fu nekk yóbbu mu faatu loolu lay wane ne yàlla amul waaw léegi xale yu bari wam nañu kii nekk ci ndaataa tëllëx ba màgg noonu mais borom bi est-ce ñi nga xam ne ñoo màgg la def ñu màgg ci ngëneelam benn problème médical ak yooyu mais ci la mais ci ki nga xam ne tamit mooy ci lëli daa am lu bàyyi noonu mais borom bi moo xam lu tax waaw moo tax loolu mënuñoo catégorique euh, li Imaam ndaw nawawi di wax nii ajmaa man yu'taddu bihi te ne mbooleem doomu jullit ñi génn àddina nekk te majooruñ àjjana lañ jëm loolu luñ mën a seetaat la parce que xadiis yi ñu la wax waaw waaye ñëw tamit ne euh, euh, doomu yéefir yépp lañ jëm loolu yi mën a seetaat la parce que lu tax bu boobaa dañ naan la doomu yéefir yi nga ne mais xadis bi nga xam ne dana ñoog seen i baay ànd ñu ne la waaw ñoog seen baay ñoo ànd dëgg la am nañu naan bon ñook seen baay ànd nag loolu noonu euh, mooy àtte àddina waaye bu dee àtte àllaaxira moo ñoom Imaam Nawawi façon yooyu la ñuy wax taxul ñuy wax mais dañ naan lañ ki doon laaj xadiis Sayyidatu Aysa bi muy laaj mais laajul àtte àddina àtte àllaaxira lay wax mais loolu dañ naan ñooñu mooy ñi nga xam ne benn catégorie la ci ñoom waaw benn catégorie la ci ñoom bu ñu ko mënee waxe noonu wallahu taala alam li ñu gis daal mooy du mbir moo xamante ni mooy lu catégorique la lu nit di jël ne voilà lii la lii la ah non ay case la yoo xamante ne borom bi nag moo mu nga xakim yépp nag da koo wax loo yonentam alayhi salaatu wassalaam moo tax yeneen saa sam day waxe nii bu dee nag yow ba muy wax fii da jàpp loolu def ko règle générale bi boobaa juum nga waaw day wax ci ñoo xam ne ay catégories yu wuute lañ comme waa ahlul fatra niñ ne ay catégories yu wuute ñii itam gone yi noonu lañ ne ay catégories yu wute waaw ñii di mucc ñii duñu mucc ci loo xam ne borom bi mooy ku ko xam ak képp koo xam ne ubbil na la tuuti ci xam-xam yooyee waaw lu tax lii lii nangam ak nangam loolee ku ko borom bi ubbi day leer nañ ci yow wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexal suñu mas'ala bi di ñaan borom bi tabaraka wa ta'ala ñu daal nangu ta xamal ñu arina al xaq wañu dëgg dëgg dëgg may ñu ñu topp ko wan ñu tamit safaanu dëgg te may ñu moytu ko du masala boo xam nag danga naan bon kii wax lii ku waxul li ma wax kooku def na kii nangam noo laanu naa waktu naan déedéet masala xilaafiya la ku nekk am na loo foote ci ay xadiis yoo xam ne moo ñëw sauf que soobu waan liñ ci soobu loolu ki nga xamante ne mooy aljamu dajale mbir yi moom awlaa tout le temps moo gën a yey que nootal yenn teg yeneen yi te loolu règle la boo xam ne boroom xam-xam yi yépp ñoo ci dëppoo te loolu nag lañ gis ne mbir mi loolu kese nga ci mën a génne masala yu mel nii moo ko ahlul fataaye il faut yépp dalil bu nekk bu wér ci yonent saa salaam nga ne lii dëgg la sauf que dulu général ci ñépp ñenn lay wax ci ñooñu ci xale yooyee wala boog ci waa ahlul fatra yooyee ñoo xam ne ñii daan bañ bañ waxee daan ñooñ safara lañ jëm ñooñ ay ñëw mais du ñëpp ah. am ñoo xam ne dañ ne dañ leen di dekkil ñu nekk xeet ñooñu beneen façon lañu ñoo ak képp ku mel ni ñoom waaw loolu nag jàpp ko ci kii wallahu ta'ala alam kon bii di ñëw ñu daal di nag àggale ci suñu nettali sayna samura wa amma al qawmu alladhina kaanu shatrun minhum hasan wa shatrun minhum qabih foofu la ñu jël bii di ñëw xam naa du ñu résumé kii yi ngir gagner du temps insha allah